loolu ci kat ñu ngi saaru ñori jant bi mat yéen suñ ko yéen magal ci seen juróom-ñeent wala vraiment ñu naan ko saa yaatu ñu jaaree ku bëgg a jàmm kenn jëm yàlla ba mel ni yaa ko xool ci sa bët jàll ñetti saa yu ne dina sam su kuuraat dina sama am fatara ak dina sama am saqade bismillah ba ma wax sama ci tudd ko du bu rahmaani karaay teewul ñu naan ko jaaree yàlla ñu karaay teewul ñu daal ci àll ila kuwira tin ñoom wageef na sant jant ba kuwira wageef na ko des boo amee leen jant bi dindi nañu leer la ci nekkoon ñu mujj ñun fukk malaaka daal di ko taxañ nit fukk tànn la xam ne jant dootu nekk ci asamaan bi dara alima xam na suñu lépp bakkan maanaam dara la mu teewaloon dem yiw la demee rek bésab jaroo ku nekk la nga teewaloon da nga ko gis de way itam kàlla ndax farataar na ne ñoom biddew yi ñu kalaat kalaat nañu bés boo xaaree biddew yi lay seen yi daaw rek na nga li ñuy farat ak jaase dafay lëngeen lëngeen dox jëm seen jëm yàlla ba mu yàgg ñoom ñu tiit ba fa fekk pënd. keroog day xale ma xam na ndës ba kan maa xabaral na mu teewaloon dem yu dem ay la. wala ndax suy ren dem dox dox na ak di baalu daj yi suñ dox la wala daj yi nga seen dox yëpp ba ñëpp di dem ba mu yàgg ñu fa fekk pënd. ngir màgg ak jëf ba alima xam na suñu bakkan maa ba law ci aroon rek wala daa waxtu la ndem béyee naa leen ba aw jëlee ndéy waxtu la waaye def na leen bés boo xamee ne jur bii léegi ku nekk naa maamu mangam maamu mangam ku ne am nga loo moom ci seen jur keroog nag ñëpp dee jur gi bëri kenn du leen sàmm kenn du leen moom. teewle xalima ne am na tunda bakkan naa la lam teewlam de wayu daa usirat dem sangeen na ruusu njaal yi bu fekkee njaal yi yëpp nga nañ leen di digal ku ci ne mu fay jamono la dañoo ñu am na lay teewal xalima xam na tunda bakkan naa la lam teewlam de wayu daa sugira dem saaleef naa di aaru géej sugira saaleef na leen buñ saale géej gi te géej gi ne am suuf si buñ saale géej gi lépp safara lay doon saxaaroo suuf ne la tuuti géej gi rek a ci suuf buñ dindee suuf si géej boobu ñu tax ko muy safara ñëpp fa soo ci soo bu jël seen jëm yàlla. keroog nag li ma xam ndax suñ bët bu kan maa ah, dara dama teewaloon dem yu rënd may rëy. wëñ laa suuf ja dem lëkkaleef na ànd foofu ba kan ya suuf ja lëkkaleef na leen ak seen yaram te firim jalaat wala lëkkaleef na leen ak seen i sa leen doon réeral su fekkee ni waa bakkan bi. yaram yi mu tàmbaliwoon ba mu dee delloo nañ ko jëme lëkkale nit ku nekk saytaane sa bëggoon déedéet ñu jëm ko jëm yàlla teew naa ne am na suñu lépp bëkkal maa wala dama teeloon ne. yooyu daal na am na wala tuut keroog bi ngeen wane wuñu rab muy la laaj def na ay gëm leen ci ban bàq ak suñu la dafay def leen. alam dañ daan di doon jigéen di ko rey. bu fekkee nag ñu tëj tamit yàlla ñëw na gone bu jigéen boo xam ne bàyyam ba ko sànceeloon ba sànceel ko rek ba mu rafet takkal ko rek def ba mu ne saa ñu ko jël muy dund mu nekk foofu ne ba muy dee yaaram loolu lañ bañoon doom bi jigéen nit mbam yi ñu ca yi ca xew ak li nga xam ne sa doom bi jigéen foofu nga jox ko beneen góor rek mu di ko tàggat am ñu rey loo xam ne doom bi jigéen muy am jëkkër tax ñu rey seen doom yu jigéen bu pencam yàlla nag gone bu ñu rayoon ñu taxawal la nelaw lu taxaw ñu ray la la muy la la wax lu yam ba la ray nañ ma ci lu dul bakkaar su ko defee rek ko ray ñu yaani cëri nga bëgg fa woni daa na ci la dem nga sa reef na suñ bu cëri ko fi su ni cëri ko fi nga saaroon nañ naaw jëli jëmm nga jamono ji jaamu ñoom ca penc ma ku nekk ci yéen penc ci moom moom la ñu doon ragal ci gaynde ndax xamu ci loxo bu muy ñëw ñu nangoo seen loxoy lay yor fexe yàlla ñu gën a boole ñu nangoo seen loxoy càmmooñ fexe ak dem sama laaj sama laajum zaalika Aliou man lay xam na suñu def bakkan ma la dama teewaloon dem yu dama yeyal. wéy daa ku ci kan ñoom ñoreef na sama asamaan ku ci kan ñoreef na ko asamaan si nga gis. mu muur àddina suñ ko ne ñëwaat ñu dellu jënd nga xam ne asamaan dootu fi ne alima day xam na suñ bët ba kan maa waral dama teewaloon de wéy waa Soxna dem taaleef na aljahi wu jahi Soxna taaleef na ko suñ taalee safara nag lim ñëwaal xéefar yi teewal alima xam na suñ bët ba kan maa waral dama teewaloon de wéy waa Oussefat dem jege ñaleef na aljanna ko aljanna laaj bi ñëw. daal di ko xaar ñoom dara wax dëgg xam na suñu lépp bëgg maa la dem teewloon dem ñu dem ay rëdd yooyu yëpp dañ sama yàlla nga ne lenn li ci jëlal gën jëlal mooy wala ñu jëkk ñu rek am na fa la ñuy dale lenn li ci digg dañ sama yàlla ne waaye fii ci dañ sama yàlla daal ñu ngi dale ñu ngi dale di tukki dina dina voilà suñu dana ma gën jël xul na te ca way jàpp ya ci kanam ba al jawaay yi ñu ngi way daw ak sunna di ña di way jattu te mooy juróomi biddiw yi zuhral mustari an reexal zara al masarik dañuy bu ñuy dox dañuy mel ni dañuy dellu gannaaw moo tax mu mel leen jattu ak dellu gannaaw biddiw yi kat dafa seen borom ba mu leen di génne wala yi génne na ma biddiw saa sax ba mu leen dal ñëw génn naa ci guddi wa suuf yi génne na ma suba ila tama safara ba mu ta ba talee ak leeram ba bët ca tey rek suba leer na suba si noppi nag balaa leeram nga matale naa dina lu ma doon gëy innahu naka moom alquran jile la qawlu rasulin wax yonent la karim bu dee aji ka dafa yàlla rek alquran jile yonent bi wax ñu ko de jibi la ko ko wax te moom du waxam dañ ko ko yónni mu bàyyi ko fa baramoom te yonent boobu mu tedd na de ñu ko wëcin kay borom kattan indi si laaj si borom xalaat màcc nañu su dee dara jaww de te moom ku bëri doole la. doy na nga am dooleem xëy na jëkk yëpp mooy xalaat ci genn xaaj malaaka yëpp ci biiram la ñuy wéy amiin ku dugg ñu taal ko ñu topp sàmm foofa de amiin ku dugg loolu ci wàllu yëpp malaaka yëpp mooy seen sangal moo leen di jox ndigal te ko yàlla loolu la yeneen ci yëpp moo leen jotal wañu wa maa saahibukum bi ajanaari seen ci yeneen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di mel noonu muy buñ ci ñëwee ngeen ñëpp loolu la loolu la jawaab la yeneen ci bi ngeen di wax ne jinne ko jàpp day réer du rek moo tax si la ñu da wax ne ci la gën yeneen sallallahu alayhi wa sallam ndax mel ni ko yàlla mel ni ci laay yi yeneen moom mu dàqal ko am rek ñu ne yéen moom dafa rafetlu ñu ne rek nga ne Jibril la ko melale waaye alquran yi ci nekk ci tagg yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax buum ne te Jibril limaam lépp ci yonent bi la ko jële te li daa mot ndax alquran ji ne ak ñu ne lañ xoote waxal ko rek ñu tontu ñu rek am na wax ne yonent ji ne ko jàpp su bàyyi ñu gëm seen bàyyi rek leneen ji ne jàpp ko rek wala Abraha gis na Muhammad di bëggee dina bëgg ca Gawar. ak ñu diini gërëm ñu jidde te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na Jibril te meloo nga ko yàlla bindee mu am juróom benn téeméeri mbagg oma wajeen moom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te bànn yi muy aji nay alal xay bi jiw a yu gi de yonent bi de du nay bañ defal li nga xam ne moom la yàlla wàcc ci moom defal na leen ko def am nañu jàng bu bànn yi ndikuñ ci ma oma wajeen moom alquran bi de te xawul seytaane muy waxe seytaane rajo nañ ko ni ko ñu dàq bala ñu tasaboona ana wan yoon ngeen di sóobu nag bay wedde alquran ana fu ngeen mën a aw ba wedde alquran bi leen ne yàlla wàcce wu ko de ñu mu wane moom laa fikrun dara waat la yaa wala ñaan ñu def ni ka li man saa ñaan ko toog mu mun ci woon ñu wax tax mu mujj ba de commencé saa na toog ci leen ilaa ña saa laa la ko xam ne yàlla rabbul alamin bi léegi man de na toog nag ma yàlla yàlla bind jaam bi moo bind ay jëfam de ataa soob mën laa soob lu yàlla soobu nga soob ko